baada acuudu billahi mina shaytaani rajiim wa mina alladiina qaaluu innaa nasaaraa axadnaa miisaaqahum fanasuu xaddan mimmaa dukkiruu bihi fa agrayna baynahum alcadaawata walbagdaa'a ilaa yawmi alqiyaama wa sawfa yunabbi'uhum allahu bimaa kaanuu yasnacuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy fukk bi ak ñeent ginnaaw bi nga xamante ne nii mu ngi joxe misaalu ñoo xam ne jaaroon nañu fi kullër ga ñu amoon ak seen boroom tabaaraka wa taala daldi wuñ ci respecté dara boroom bi teg leen ay daan yoo xam ne moo leen topp ba léegi léegi nag muy wax ginnaaw yahuud yi muy wax ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom itam kóllëre gën jëloon ak seen boroom tabaaraka wa taala respecté wuñ ci woon dara mu ne wa min alladina qaalu waaye it jëloon na ca gaay nga xamante ne nii ñoom de denee nañu inna nasaara ña nga xam ne ñoo daan wax naan ñun ñooy ñi nga xam ne dañuy dimbali ki nga xamante ne mooy suñu boroom ñoom dañ koo wax naan les partisans de Seydina isa almasih alayhi salaatu wassalaam lu ñu boroom gis nga leen wax ne ñoom dañ koy woote woo mooy nekkuñu ko dëgg-dëgg mooy ñii wute na ñoom ña nga xam ne ñoom ñoo waxoon moom la sayyidina Isa waxoon alayhi salaam ñam waxoon ne man ansaari ilallah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llah mooy boobu la ñu gisoon te suuratu saf mooy ñoom nga wuute nañoo gaa yi ñëw seen gannaaw ña nga xam ne waxoon na leen ne leen man ansaari ilallah anakan moo may dimbali ñu jëm te suñu boroom mooy lii mu ma fi ëndee lii mu ma jox ñu ne ak lu ñu ci mën a fekk voilà fexe message bi ñu daal di koy jàllale ak lu ñu ci mën a fekk kan moo pare ngir dimbali ma ci loolu lale xawaari yu na yi tëb daal di woon wax ne ñun te ñooñu dinañ leen gën a gis ci biir saar bi nii kon nag mu ngi noonu la ñooñu ñoo wute nañoo gaa yi bu baax gaa yi ñëw seen ginnaaw nga xam ne ya ba effacé daal di soppi lu bari moo tax suñu boroom nag bëgg leen a yëgal ne ñii dañ koy woote woo moo tax mu ne wa min alladina qaalu ak gaa yi nga xam ne de nee na ñaa yéey ne im naa ñun de nasaara ci chrétien yi lañ bokk mooy ci ñuy dimbali ñi nga xam ne ñooy Seydina Isa alayhi salaam suñu boroom ne de miisaaqahum seen kóllëre ñoom itam ñu def ñi leen fi jiitu woon rek muy seen mbokk yi ndax ñoom ñépp ci banu Israayil lañ bokk ci yahuud yi ñoom it daal ñu daal di jël fanas wu ñu daal di teg fële tay tay lu fàtte fàttelu moo ñu teg fële ñoo ko tay de du dañ koo fàtte de dañ koo teg ba xasan cër bu rëy rëy rëy mooy taxawee li nga xamante ne nii mooy kóllëre gi de mimma zukiru be ci li nga xamante ne moom lañ leen doon fàttali muy jaamu boroom tabaaraka wa taala loolu le jëfuñu ci dara fa aghnayna ba ñu ko defee nag ñu daal di daal di xërtal baynahum daal di def seen biir walla sotti seen biir daal di dugal seen biir baynahum seen diggante al adaawata li nga xam ne mooy ak noono wal bagdaa ak bañante ilaa yawmil qiyaama ba li nga xamante ne nii mooy bésub taxawaay ba noonu la ñuy mujjee moo tax daal conclave leen du leen neex gaa yi mënuñoo juboo moo tax it orthodoxe yi nekk fële gaa yi nekk fële ñi nga xamante ne nii ñooy catholique yi ne fële waaye ñi nga xam ne al protestantiyuun muy les protestants ne fële même gars yi nekk ay pàcc yoo xamante ne nii xatta calendrier sax bokkuñu ko calendrier orthodoxe yi ñoom calendrier julien la ñu yor quant à yi ñu ëpp ñoom ñoom ñu ngi ci grégoire ak gaa yi nga xam ne date yu bokkul wuñ ko ci seen wàllu diine loolu bokkuñu ko gaa yi da gis ñii ne voilà Noël tay la comme ni tubaab yi di wax fii ak seen chrétiens yeeg ñu topp ak ñoom ñi nga xam ne waxuma tubaab ate yi ñooñ moom fête commerciale lañ ko de waaye da ngay gis ne ñi naan ci religieux sax dañoo mujj nekk ci fête commerciale léegi nag mooy ñoom date Isa juddu ak di ko këy gaay orthodoxe yi ñi nekk Grèce ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci pays de l'est yi ay Russie ak yoo yële ak ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca Jérusalem ca ñoo ñooñu wute nañoo catholique yi waaye foofu am nay catholique mooy ñooñu nga gis loolu léegi protestant yi ñoom ne fële moom moom mbokk Luther ya al allemand mooy lëg la l'allemand bi bokkul ak Luther King male turandoo Luther King américain bi laay wax kii nga xam ne ay 1400 yooyu la doon dund fële xamante ne ca germanique ya ca allemand ya kooku mooy ñooñu nga gis mooy ni ñu ni ñu wutee ak tamit nekk ñoo xamante ne nii ay guerre yi nga xam ne daanaka guerre yi doon am Europe yépp guerre des trente ans nga ko doon dégg fanweeri at ñu nekk ci guerre mooy te yooyu mooy guerre des trente ans bu kii gañee ba ay mooy rek comme ay yaamul arab yooyu doon xew ci arab yi xare yi intestine yooyu fii yépp moo ko fendi woon boo gisee xare yu bari li tax tubaab yu bari daal di daw jóge ay nord ay kii ay Irlande jóge ay fii daal di dem fële nga xam ne Amérique daal di fay mujj far sanc fa les États-Unis d'Amérique foofu noonu boo gisee ñu bari Europe dañ leen fee xataloon ba pare ñu ñàkkoon fi ndax tamit li nga xam ne mooy diine ji ñëwoon mooy le protestantisme la gaa yi bañoon voilà ne du fi am voilà ne mooy bu kenn xaaj euh, nekkee ci kaw rek nekk un roi chrétien catholique léegi fexe protestants yi ñu daal di leen buntu xataal comme France fii xam nañ ci bu baax ci affaire yooyu mooy noonu nag noonu la ñuy dundee ba ni nga xam ne ba yawmal qiyaam nee na nag suñu boroom ne fa te nag loolu nag nga xam ne noonoo gi ak bañante googale wasawfa yunabbi'uhumullah borom bi nag tabaaraka wa taala daal di dina leen xel seefa xabaare bima kaanu yasnaun ci li nga xam ne moom lañ doon jëf fii ci kaw suuf waaye nag gis nga lii suñu borom wax nii mooy wax nañu kóllëre gi nga xam ne moom la ñu wax ñun xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ne nañu def attention nag ah bu ñu ko doxalul mu jox ñu ay misaal mais dama leen di laaj nañ wax rek gën te dégg est-ce que ñun li ma fi wax nii ci diggante ñi nga xam ne ñooy protestants yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy catholiques yi ak xam ne ñooy les les les catholiques ak les les orthodoxes ak yooyu mais dama lay laaj est-ce que loolu ñun l'islam bii dunduñu lu mel moom nekkuñu di ko dund wallaahi ñu ngi koy dund am na waaye loolu te loolu day dëgg dëgërali li nga xamante ne ni mooy waxu yonent ma ne saa saa moo dëggooti lam waxoon ne walla anal walla mm, na woon keroog te gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu ngi ci ci suuratul Aaraaf bi voilà la tarkabunna sanana man kaana qablakum ne Allahu akbar ha ne allahu akbar keroog Xunayn wax naa ne di ngeen war yoonu tëralinu doxalinu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ba xattaa buñ duggee kàmbu mbëtt sax ne ca dabaj di ngeen fexe ne ci dabaj gaa yi ne ko waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñan ngay wax ñoor al yahuudu wan nasaara est-ce que yahuud yi juif yi ak ñi nga xam ne ñooy chrétien yi ngay wax mu ne bu ma waxul ñooñ ana ñan laay wax moo taxit ñun noonu lañ nekkee xoolal rek diggante ñi nga xam ne nee nañu dañoo tàqale kóllëre gi leen seen boroom nekk leen benn jaamu seen borom di wéetal seen borom tey joxe sa zakat mu rattaxal seen diggante nga gis yi ku nekk yaa ngi fexe excommunier bu dee ci chrétien ñoom excommunier la ñuy wax fexe def waa ji takfir voilà mouvement des takfir it gaay dañuy fexe def la yéeféer boo nekkee yéeféer nag jaw sa yar sa sa daram sa sa sa deret dagan na moo tax ñu mën a fekk nga fekk fële ca Sinaay yi gaay nekk fa benn ajjuma yaa xaw ma 2018 gars yi dóor fa benn bomb bi biir ajjuma ak ay ñoo xam ne kat imaam ba du doon xutba nit ñi julli parce que ñooñu teg ñi ko def allahu akbar lañ doon wax ne fii mu ne ñu ci dara voilà te loolu damaa boobu rek ndax c'était très marquant 200 morts ci benn ci ajjuma ci benn jàkka nga dóor kooku yow nga yaakaar ñooñu est-ce que ak ak bañante newul ci seen yi ah kay te dara indiwu salaam salaatu wassalaam waaye naka noonu moom la ñuy doxal fu ne xoolal rek ci géopolitique nga xool réew yi nga xool diggante Iran fële Arabie saoudite fële ak ay gàngooram ay pays yum ne coalisé nañu ngeen xam ne politique internationale Moyen-Orient yépp ñu ngi ko teg ci nan la ñuy def dam suñu mbokki jullit nan la dam damm seeni tànk moom bu ne nañ jàpp nañu tubaab yi jàppale ñu damm seen tànk bu ñu fi am nucléaire wala bu ñu amee nucléaire du baax wala lépp fu xare bu fa dara xewul daal di koy def comme guerre froide yooyu daal di fay soppi xeex bi mooy puissance saoudienne fële ak puissance iranienne léegi ñoom ñuy xam ba gaay fa ne ku nekk di jàppale ña ngay jàppale léegi nag affaire ya jaf mu ñu nekk noonu to toal yi nekk fee di armée ñii di bañ a armée ñee nekk noonu gaay chinois yi jàppale ñële ñii ñu nekk noonu yaakaar nga ne loolu yow yow yow nañ waxante dëgg rek est-ce que mën nañoo dund loolu ba pare jàpp ne ñun nekkuñu ci loolu te lépp lii dara daluñu ko mooy ñii li ñu defoon ba mu dal leen nii ñun ci lañu ne ci lañu ne wallahi ci lañuy xëy mooy lan miisaak woogu kóllëre googu ak ñoo ko sori wallahi ñun wu bari ci ñun te ñun mën nañ ko nasay naa wayow ñun dañoo teg fële hazan mimma zukkirna be lu bari loo xam ne moom lañu yonent bari saa saa andil alquran andil ñu ko sunna andil ñu ko ñu koy jàgg saa sune ne fee lañu ko teg nee topp li nga xamante ne nii mooy suñuy bakkan qadiyatul walaa wal bara fële lañu ko puus fële walaa di doxe lu neex tubaab yi ak naan dañoo bëgg a moderne nga gis xoolal rek nga gis réew yoo xamante ne nii lii concours réew julli yi mooy nan la fexee gën a dara a neex tubaab yi gën a niroog ñoom di créer fii naan ay nañu egg nañu egg di ci réew mi foo xam ne yow du lu bari ngay tere mi ñi ba pare naan ay formule 1 indi leen ko ci dëkk bi mondial yi sax boo moywul yépp lañ fay def ay Paris Dakar yu ne nañ leen indi daal di ngir lan ngir rek ay forum yii ubbi fii walla ubbi plage yi ma bi yoo xam ne masu fa am indi réewu tubaab yi nga xamante ne ñoo gën a yàqu ñépp ak feebar yi indi leen ci plage réew yoo xamante ne al ardul muqaddasa suuf su sell soosu nga xam ne ab bilaadul xaramayni muy al makka ak madina foofu al xaramul makki al jaziratu jaziratul arab bi nga xam ne moom li ci yonente bi sa sa waxoon ñu fay indi ñoo xam ne ñooy nekk ci plage sol ay maillot de bain duñu sol ñu bàyyi leen di naan sàngara si di couler à oto yi ñuy dawal noonu course buñ paree gars yi ñi gañ ay bois ay bière la ñuy suuf sottante yow nga toog noonu ne dëkk bi charia fii dox dañoo xaraamal li nga xamante ne mooy sàngara ba pare lool ñuy publicité bu rëy boobu ci sàngara yow yaakaar nga ne ñooñu ba pare nag ñu foog ne ñun ñu ngi ci dara voilà parce que voilà Kaaba gaa ngi suñu wet ñun dañuy caaxaan quoi léegi nag loolu damaa joxe exemple bu gën a siiw waaye ñun ñii suñu biiru ci wolof yi noonu lañ fa nekke noonu lañu newe suñu réew yii story charia lañ def ku ñu fi wax kaay doxal dara lu lislaam wax sa xol bi tàng nga naan fii réew mi sëy ko dañ koo bokk ay nit ñun rek ñu fii kenn bëggalul sa borom dara loolu nekkul mos li nga xam ne adaawa ak mbañante ak abda bañanteeg noonoo googu suñu boroom waxoon est ce que nekkul lool moo ñu dal wallahi bu ñu waxalee dëgg xam na ne loolu ñu ngi ci ñi ci mucc bariwul yàlla ñu boroom bi nag fóot delluwaat ñu delluwaat ci sunnaa yonent ci ma lay saab saab ci kóllëre gii muy wax fii ba ñu mën a rëcc ci loolu nga xam ne mooy lu bon loolu ndax benn ginu la bon yi nga xam ne yéen a bokk wenn yoon nekk ay noon di xeexante di bañante manu ngeen a jaarub taal lu yées loo xam ne nag yonent ma lay saab saab yooyu yëpp waxoon nañu ko ngir ñu moytu